fi lbaabi arraabi'i wathalaathiin ba'da al-mi'atayn wa anhu radiya allahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min makluumin yuklamu fi sabiilillah yuklamu fi sabilillahi illaa jaa yawma alqiyamati wa kalmuhu yadma allawnu lawmu dam warriihu riihu misk muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah mu ëndil ñu xadis bii muy xadis mille deux cent quatre-vingt-quinze ginnaaw biñ paree ci suñu jotaay bi ñu génn xadis mille deux cent quatre-vingt-quatorze walillahi alhamdu wal minna mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tadammana allahu liman xaraja fi sabilihi laa yuxrijuhu illaa illaa jihaadan fi sabili am na illaa jihaadun fi sabili banim jeexe walillahi alhamdu wal minna xadis boobu lañ gisoon tey ñu ne woon xadis bi buñ ko teeloon a gis dañ ko ci bool ndax c'est la même mooy même xadis bi même bi la mooy xadis bi ñu génn moom la imaamu Nawawi jël benn partie rek indiwaat ko fi voilà mooy maroon nañ ko ci teg euh, waaye moo tax it dañ koy gàttal ndax li jëm ci taxriij yeeg yooyu yëpp gisoon nañu ko waxoon nañ ne bi mu indee fële dane woon xadis bi ni mu ko indee ci guddaayam mu ne euh, euh, rawahu muslim mu ne al imaam muslim moo ko solo wa rawal Buxaari yu baaba kanta al imaamul Buxaari yi lenn li la solo voilà lenn loolu nag moom leen di fii te imaam muslim indi na ko tamit gis nañ ko muy wàll wi nga xam ne lir nañ ko sànq ma min maklumin yuklam te ci xadis bi ñu génn walladi nafsu muhammadin bi yadi ma min kalmin yuklamu fi sabilillahi la jaa yawma alqiyama ka hay'atihi yawma kulim lawnuhu lawnu dem wa rihuhu rihu misk moom leen di waat fii walillahi alhamdu wal minna euh, entre parenthèses euh, di leen ndokkeel dama idul mubarak <laughs> ah di ñi nga xam ne ñoo ko jàpp tey bésub àjjuma euh, ci tabaski mille quatre cent quarante six dëppook vendredi six juin euh, deux mille vingt cinq euh, ci ñi nga xam ne ñoo ko jàpp ci àddina bi boo demee euh, Saoudia ak dëkk yu bari ka Faransa ak yeneen ak yenn dëkk yoo xam ne ñoom loolu la ñu jàpp que ne tay lañ jàpp mooy seen tabaski ñu ne leen iidul mubaarak ñeneen ñi jàpp ko dé suba ci samedi bi le sept juin deux mille vingt cinq taqabbalallahu min al jamii ah, ah, ah, yal na borom bi nangul ñépp yaa vay tay da ngaa réer <laughs> désum chose la <laughs> ah waaye nag yeneen saa saa dane woon eh, en fait waaye boo boo kiiwee eh, nga déglu nga déglu waaw <laughs> bésub jose la waaw may leen ñu rek bésub jose la waaw bésub jose la war nga dégg waaye nag <laughs> eh, du amul loo xamante ne nii feet boo xam ne ci lislaam eh, lekk ak naan kese la déedéet loolu amul waaw dëgg leen ne saa salaam wax na comme hadis bu siiw bi di wax ayaamu tashriq iiduna ahlal islam wa hiya ayaamu aklin wa shurb yawmu arafa waxoon nañ ko taaye imaam al-Haafiz doon ko yawmu arafa yawmu nahr wa ayaamu tashriq iiduna ahlal islam wa hiya ayaamu aklin wa shurb bésub arafaat bés bi ñuy lot mooy bés bii ci ñenn ñi di suba ci ñenn ñi bésub tabaski ak ñetti bés yi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw ñu koy ayaamu tashriq léegi loolu waxoon nañ la est ce que bésub iid bi ci la am déet loolu. Euh, waxoon nañ ko waaye li ëpp dañ ne déedéet ñett yi ci tegu la bésu euh, suñu feet la waa l'islam waaw wa bés yooyu ayyaamu aklin wa shurb bu lekk jamono ba si lekk la ak naan ba mu des bésu Arafat ngir ku koy woor voilà voilà kii nekkul Arafat taxoon nañ ci lool waaye am na riwaay boo xam ne même bi naan ayyaamu Mina hmm? kene ay aklin wa shurb mooy yooyu rek loolu am na wa zikrullah yenn riwaay yoo xam ne comme ni ñëwee ci Muwatta euh, euh, euh, Seydina yonent saa salaam daal di yebal ki nga xamante ne waa Abdallah ibn Hudhafa bisu Mina yi muy wër waaw muy Sahmi ah di wax innama hiya ayyaamu aklin wa shurbin wa dhikrillah comme ni ko borom Muwatta di al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijra jële ko ci sëriñam al imaamu ibn Shihab eh, az-Zuhri voilà mooy lekk la ak naan ak sant yàlla <laughs> zikrullah waaw lañuy lekk di naan ngir di sant yàlla lekk ga ak naan ga sax ñu yéene ko mu nekk sant yàlla ci boppam buñ paree ginatee doggali sa ginatee santati yàlla voilà mooy loolu la moo tax te bés yi ñu nekk bul fàtte walillahi alhamdu wal minna ci Riyad bi ni bi ñu jeexale li nga xamante ne nii mooy li jëm ci wàllu li jëm ci aj gi ak bés yi nga xam ne ñoo bax woor ak tamit ayyaamul mu euh, ngëneelu muharram ak ayyaamu ashurul hajj ak ayya euh, ashurul hurum ah euh, tasu'a ñoo kii boog ñu tudd yawmu Arafat ak yooyu yëpp seeni ngëneel biñ ko fi gisee ñu ko jeexalee mooy juste ba ak gi tàmbale comme ni ñu ko waxe woon bi ñuy jeexal kitaabul xaj waaye ak intikaaf ak yooyu yëpp jeexaloon yooyu mu nekkoon loo xamante ne nii kon ñu xam ne eh, bés yi nga xam ne yeneen saa saa dane comme ni ñu ko gisoon ma min ayaamin amul yenn ci bés yi al amalu al am al amalu salih jëf ju baax ci ci eh, ahabbu fiha min al ila allahi taala min hadhihi al ashr voilà min hadhihi al ayyam muy ayyamul ashr amul benn bés boo xamante ne nii jëf ci bu baax moo gën a gënu la sopplu te la gën a soppaloo ci yàlla que fukki fan yi te bul fàtte ne lii mooy apogée bi fan bés bii muy bésu loj bi ci ñenn ñi di suba ci ñeneen ñi mooy bés bi nga xam ne mooy bi ci gën a euh, màgg selon ñu bari voilà ndax waxoon naa la est euh, li nga xamante ne mooy. bésub Arafat moo gën wala bésub euh, yawmul hajjil akbari mooy bés biñ naan bésub tabaski loolu wuute la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi waaye loolu lépp di wane ne euh, kon jëf ci euh, ci jëf lu baax borom bi ci la gën a soppoo ci fan yi te bii mooy bu mujj bi voilà kon nag bokk na nag ci li nga xamante ne nii mooy yu baax yooyu mooy di jàng xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn bés boo xam ne dañ naan wax yonent saa sallam dañ koy ajari loolu amul ça n'existe pas voilà parce que mooy li nga xamante ne mooy sève gis nga sève nourricière ñu nekk ci arbre ci garab nga xam ne bu ci deñee ah, garab gi de mooy ndox moomu di di daw ci ga garab gi yépp di tax muy meññ di tax muy am ay feuilles di am ay fruitif ay furéeg yooyu yeneen saa sallam lu raw loolu la mel ci ñun waaw bés bu ñu arrêté daraam mooy waaw mooy nekk nañu wow koŋ tekkeetuñ tos sa dee nañ billahi on est des morts même bu nee ñu ngi noyyi dee nañu yàgg waaw on est cadavre si on est vivant waaw waaw moo tax jullit musiba ëppul musiba yi musiba yi mooy nga gis jullit yoo xamante ne dañu sori waxu seen yonent alayhi salaatu wassalaam waaw fu mu amee mooy bul séentu yiw ci ñooñu non bul séentu yiw ci ñooñu xaw ma ci ñooy compter mais il faut pas compter ci des gens comme ça waaw jënde ko leneen waxi keneen wala waxi leneen wala waxi ñeneen jënd ko wax yonent bay saasaab bi nga xam ne mooy alquran ndax innahu la qawlu rasulin karim moom alquran dëgg-dëgg waxu yonent la boo xamante ne nii ndaw boo xam ne bu tedd waaw alayhi salaatu wassalaam waaw waaw kon loolu daa bokk ci bés bi jëf yu baax yi eh, yooyu yonent saa sa wax ci fukki fan yi eh, muy jàng rawatina jàng xadiisam nga xam ne daa dugalaale xeetu leer yooyu yëpp daa duggaale ci moom xeetu sikkar yi di tudd yàlla gi mu wax yooyu waaw lekk nga dul def doo jàng xadiis di la di sàq mi yi <laughs> boo paree man koo ngay tàmbali ah mu ngi noonu voilà mooy loolu mooy bu ñuy jàngale xadiis euh, ak déglu ak teewlu euh, la gën a kii waaw loolu nag bañuñu nag buñ la seetlee loo xam ne da nga koo war a naan léegi comme attaaya eh, nga guux voilà guux euh, loolu bañuñu ko waaw waaye mu bañ a yóbbu sa xel meeg sa lépp ba wëlif la li nga xam ne mooy waxu rasulu rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam kon nag mu ngi noonu kon iidun mubarak lil jami' taqabbala allahu minna wa minkum wa kullu aamin wa antum bi xayr Eh, wallahu taala alam kon amin kon mu ne wa anhu hadith bi di mille deux cent quatre-vingt-quinze mu ngi koy jële ci saydina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu mu ngi jëloon hadith bale mooy mooy même hadith bi annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma min maklumin amul kenn koo xam ne dañ koo gaañ amul kenn koo am dañ koo blessé maklumin yuklam ab blessé boo xam ne dañ koo gaañ fii sabilillah ci yoonu yàlla nag waaw illaa lu dul jaa day dikk yawmal qiyaamati bésub taxawaay bu muy bés pénc wa kalmuhu yadma te ngaañam ngaañam boobu mu ngi sotti mooy deret ji mu ngi génn al lawnu boo ko gisee couleur ba lawnu damin mooy couleuru deret la war riixu waaye li nga xam ne mooy xet gi riixu miskin mu ngi nekk li nga xam ne mooy riixu xetu parfum bi gën a kawe muy misk mun a xadis bi muttafaqun alayhi al imam al Bukhari na ko noon al imam Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo mooy xadis biñ gisoon bi weesu wala imam Muslim 1876 ko imam al Bukhari di ko ci bërëb yu bari don kitaabu zabaa'ih wa sayd baabul misk voilà wax tuddoon nañ ko haddathana Musaddad qala haddathana Abdul Wahid qaala mu jaar ci haddathana Umaaratu ibn al-Qaqaa' an Abi Zur'ata ibn Amr ibn Jarir radiyallahu anil jamii' an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min makluumin yuklamu fillaahi fii fillaahi ci bii ni ci yàlla waaw mooy fii sabiilillah rek waaw ci yàlla mooy cause yàlla moo tax moo lay ngaloon bañ lay gaañ illaa ludul jaa dina dikk yawmal qiyaamati bisu taxawaay bi wa kalbuhu yadmaa al-lawnu lawnu dam misk kon nag mu ngi noonu loolu gisoon nañu ko waxoon nañ ci ci masala yooyu yi nga xam ne moo ci newoon kon nag jarul ñu ci taxawaat wallahu ta'ala a'lam al-imaam al ta'ala mooy mu jakki bon lëkkaale ma buntu mooy fadlu shahid voilà fadlu kii gëneelu al jihad fi sabilillah ba yawmal qiyam gëneel yooyu waaw waxoon nañ ko ci biir ñu génn moo tax foofu lañ ci yem wallahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci hadith mille deux cent quatre-vingt-seize mu ne an wa an mucaadin radiyallahu taala anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qaatala fi sabiilillahi min rajulin muslimin fuwaqa naaqatin wajabat lahu aljanna waman juriha jarhan fi sabilillahi aw nukiba nakbatan fa innaha taji'u yawmal qiyaamati ka aghzari ma kaanat ka aghzari ma kaanat lawnuha za'faraan wa riihuha kalmisk rawaahu abu daawud wa tirmidhi rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun hasan kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullah mu ndil ñu bi mu ci teg ba léegi ci chapitre biñ ne deux cent trente-quatre di wax ci ngëneelu jihaad mu ne waan Muaadin mu leen jële ci sayyidina Muaad ibn Jabal radiyallahu anhu an innabi muy jële ci nen saai sallam annahu qaala nee na man qaatala képp ku xare fi sabilillahi ci yoonu yàlla xare nag lu ñuy defan waaw fa yaqtuluuna wa yuqtaluun waaw dañu leen di faat ñu leen di faat ku xare nag fii sabilillah ci yoonu yàlla min rajulin muslim ci koo xam ne góor la koo xam ne góoru jullit la mooy foog nga nekk jullit de waaw sinon boo fi ñëwee naan damay da man yàlla mais damay ñëw solidariser ak jullit ñi voilà voilà damay ñëw solidariser ak ñi parce que dañ leen a tooñ maintenant comme il se défend man nag je suis un bon soldat je quitte ñëw kii ñëw jàppale jullit ñoo xam ne ñu leen di tooñ buñ la rayee même boo fa defee jaloore boo deewee deewoo ci yoonu yàlla ah, ah, ah waxoon nañ la keroog Quzman voilà ni nga xam ne noonu la sonal woon yéeféri Quraysh yi seen keroog Uhud daanaka ku laal ñi laal dra ñi yor drapeau Quraysh bi ñu bari moo leen ajjanti te pourtant safara la jëm voilà wal iyaadu billah kon moo muslim il faut nga wommatu waaw foo nga ngir sa boroom tabaraka wa taala képp ko xare fi sabilillahi ci yoonu yàlla min rajulin muslim ci góor goo xam ne julli la léegi nag mu ne fuwaaqa naaqa fuwaaqa naaqa mooy lu tolloog yow la nga dem xare ji lu mu néew néew la la bëgg a wax fuwaaqa naaqa mooy même bu dee ne affaire bi mooy diggante bi nga xam ne nit ki buy rat ak géléem wala muy ratt ak ak gàtt xar mi wala bëy bi mu koy ratt soow mi nga xam ne bu rattee xaar tuuti ngir rattaat lu toll noonu muy xaar rek ngir ngir ngir ngir ngir xiccaat weenu weenu kii bi ci ci euh, jëmale ko ci euh, leket gi mu teg ci suuf ngir soow mi di ci rot xam nga day def ba ci yàgg taxaw bu taxawee bu muy jëlaat lu toll noonu kese puus bu toll noonu bés koo xamante ne xare nga lu toll noonu Hmm? yow moom euh, na la leer ne di am lii xam nga loolu néew la waaye loolu ku lu toll noonu rek yàlla xeebalu ko benn jaamam déedéet képp koo xam ne kon xare na ci yoonu yàlla ci koo xam ne góorub jullit lu toll noonu wajabat lahul janna kooku moom àjjana war na ci moom allahu akbar yii waman juriha juruhan dañuy wax jarhan di wax jurhan ñaar yépp a baax wa man juriha képp koo xam ne gaañees nañ la jurhan wala jarhan ab gaañ fi sabilillahi gis nga borom bi yeneen saa salaam tout le temps ni ñuy insister fi sabilillahi waaw tooxoon nañ moo taxoon mu ne man qaatala li takun ayyuhum ayyukum fi ayyuhum fi sabilillah ñi Seydina Abu Musa no hadis 8 radiyallahu anhu liñ laa jël saa salaam wax nañ ko fan yi wax ko ñuy façon ñiy xare bi xeex waa kan moo nekk ci yoonu yàlla yeneen mooy kan ñoom gis nga tamit ni kan moo nekk ayyuhum fi sabilillah allah kon loolu la mu ne kon fi sabilillah waaw képp ku ñu gaañ ci yoonu yàlla aw nukki ba nekk ba wala ñu gaañ ko ab gaañ xam nga juro mooy yoo xam ne ci yéefar yi lay jóge voilà loolu mooy différence bi comme ni nga xam ne noonu la ko imaam yi daal di tudde boo demee ci boroom euh, awnul maabud naka noonu boo demee tuhfatul ahwazi rahmatullah alayhi bu al mubaarak fuur yi ñu ngi koy tudd que ne ba nag parce que bu dee jaraax jurxan loolu mooy bi silaaxil bi silaaxin min aduwin mooy ci euh, ngaañ ki euh, arme boo xam ne ci noon bi la jóge waaye nag ba mooy lan mu ne lool xaadisa fiiha jiraaxa jiraaxa min ghayri adu mooy ne ab xew-xew mooy ab lii la ab gaañ-gaañ la bu dal euh, mujaahid bi ki kiy jihaadkat bi kiy jihaad ki nekk ci toolu yàlla waaye nag jógawul ci noon bi waaw eh, am na nag ne benn lañ te ne jurxu ak euh, lële euh, nag ba benn lañ waaye loolu dëgërul waaw waaye li nga xam ne mooy li am mooy kene euh, jurux ci jëfu yéeféer yi lay doon moo xam ñoom ñu jam la wala ñu dóor la euh, dóorub jaasi loolu wala ñu jam la wala ñu dóor la pistolet wala ñu waa ji yenu la gën a jege aw yat dóor la ko ngay nàcc loolu noonu lañ ciy jële loolu mooy jurux ci étymologie fii lañuy wax waaw bu dee nag ba nag loolu beneen affaire la mooy li nga xamante ne nii jógewul ci noon bi mooy nit ki daa nekk ci toolu xare bi waaye mu trébuché daanu bi mu trébuché nag fàqastalu daal di kajj aw xeer foofu tànk bi nàcc wala fas wi mu yaroon wala char de combat bi euh, euh, daal di dal di daal daal daal daal di jekki di def ay tonneau waaw mooy wëndeelu wëndeel wël wëlbatiku wëlbatiku mu gaañu ci wala mu daanu ci fas wi wala ci oto bi mu yéegoon ki ko dawal comme que ñu bari lañ daa jekki rek def vitesse brusque rek ñu bari daanu wala ñu bëkkante wala ñu kii après ñii di nàcc loolu mooy nag ba mooy li nga xam ne li ko indi du noon bi directement moom moo ko la ko teg voilà kon nag mu ngi noonee quoi moo na al-Qaari rahimahullah mu ne hada huwa sahih mooy lii def tegta teqantal bi lii mooy li dëgër mooy li wér voilà kon nag mu ngi noonu walaw xeer wu jóge ne dal la te yow doo ci dara euh, du noon bi du ci dara euh, lool la quoi ak yoo xamante nay mettit la yuy dal aji ki nga xam ne moo nekk ci toolu xare bi te waaye jógawul ci noon bi yoneen saa salaam nag nekk wala bokkoon kon aw nukki ba walla waa ji dem di jixaat ci yoonu yàlla ñu gaañ ko nag ba gaañ boo xam ne jógawul nag ci noon bi fa innaha na ko leer ne koo gaañam boobee mu delloo affaire bi ci xam nga jurux masculin la masculin la mooy lu ba lu ñu jigéen la waaw suñu borom delloo fa innaha Euh, moom mooy delloo ko ci mu mujj bii nga xam ne boobu noon bi sax du noon bee ko waral sax waa ji moo ne ci toolu euh, xare bi rek gaañ boppam wala mu am lu mu doon def gaañu wala leneen gaañ ko mu ne gis nga bu mujj bii rek loolu fa innaha gis nga loolu ko dal noonu tajiwu góomam boobu wala nàcc-nàccam boobu wala blessuram boobu nga xam ne noon bi jógewul sax ci noon bi tajiwu day dikk yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba ka akhzari ma kaanat gina bari waaw waaw day waaw allahu akbar ka aghzari ma kaanat ba muy door a xam nga booy door a jam ci yaram muy kii deret ji di muy gaawe di génn moo tax ñuy gaaw di def atel wala kaw kii boobu daal di ut bànd euh, bu bari noonu lay génne bari allahu akbar léegi mu ne noonu lay ñëwee lawnuha nga gis nag couleur ba az-za'faran mooy safran waaw mooy za'faran za'faran nag daa am couleur am na boo xam ne bu rouge vif bi lay wax am na za'faran boo xam ne dafa xonq xonq lool am boo xam ne dafa mboq waaw am yoo xam ne ci diggante ñaar yooyu lay nekk wala violet mais bii bi muy wax mooy bi nga xam ne daa xonq mooy safran wa rihuha lool lay mel waaw wa rihuha waaye boo gisee loolu waxoon nañ la côté boobu ci jataay bee ñu Euh, waxoon nañ ci wa rihuha kantaan ak la nga xam ne mooy xet gi nekk moom kal miski kom li nga xamante ne mooy misk mooy parfum bu kawe boobu la te am solo léegi kon xadis bi lii la ko al imaamu an-Nawawi indi mu ne xadis bii de rawaahu solo na ko ki nga xamante ne mooy Abu Dawud al imaam Abu Dawud wa Tirmidhi ak imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhima biñ ko soloo moo imam Abu Dawud Abu Ahmad Tirmidhi wa qaala mu ne xadithun xadis la xasanun bu baax bu baax al im léegi laaj bu njëkk bi première njàngan mooy est-ce que ñoom donc ko soloo ñu ne la déedéet al imamu Ahmad ibn Muhammad bi sëriñu imam Abu Dawud soloo woon na ko na ko noon al imam Ibn Maaja soloo na ko al imamu Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah benn bërëb la ko indi muy kitaabul jihaad baabun fii man sa'ala allaha ta'ala shahaada mu ne haddathana Hishaam ibn Khaalid Abu Marwaan wa ibnul Musaffa mu jël ko ci ñaari sëriñ am Abu Daawuud mu ne haddathana nettali nañu Hishaam ibn Khaalid Abu Marwaan mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ Hishaam ibn Khaalid Abu Marwaan rahimahullah di Hishaam ibn Khaalid ibn Zayd ñi ne Eh, eh, eh, non ibn Yazid la ibn Marwan al-Azraq Abu Marwan ah, rahmatullah alayhi ad-Dimashqi al-Qurashi Abdullah nee nañ nag mawla Banu Umayya la woon rahmatullahi alayhi génn àddina la 249 rahmatullahi alayhi wa ibn al-Musaffa ak ibn al-Musaffa di Muhammad ibn al-Musaffa dañuy wax ibn al-Musaffa ibn Musaffa mooy Muhammad ibn al-Musaffa ibn Bahlul al-Qurashi Abu Abdillah alximsiyu alxaafidu rahimahullah nekk koo xam ne muy génn àddina la deux cent quarante-six rahmatullah alayhima qaala mu ne ñoom ñaar nee nañ haddathana Baqiya ñu ne nett la mooy Baqiya di al-Walid ibn Sa'id ibn Ka'b waxoon nañ la war def tadlisu taswiya voilà mooy di effacer ñenn ñi parce que waaye yow dugal fa ñeneen loolu waxoon naa lu garaaw Baqiya mii nag ci loolu la doon liggéey eh, waxoon nañ waxam jarul ñu ciy gën moom eh, eh, bi Baqiya ibnul Walid waaw xam ne ahadithuhu laysa naqiya fa ku yoroom xam-xam ñeew lool ne Baqiya hmm? xadiisam yi dese na noo seetlu de seetlu nu de <laughs> waaw ah kon nag fa kun nekkal ah, anhu ah, nekkal ah, koo xam ne da nga ci moytu quoi waaw waaw <laughs> baqiya waaw mu yaa baqiyatu ibn al-Walid mi xamante ne ni walla eh, <laughs> boroom xam-xam yi di wax ahadith baqiya laysat naqiya fa kun minha ala taqiya <laughs> waaw waaw baqiya daal ay xadiisam ah, ah limpidul comme clairul de dese naa sell de dese naa leer de kon nag des naa dese naa set ba sell de kon nag ne nga nekk yow taaliba bi jàgg xadiis dee ci baqiya del mooy tay ah dee def attention quoi <laughs> waaw waaw koo koy baqiya waaw waaw ah, abu misar al-Ghassani moo ko doon ahadithu baqiya laysat naqiya fakun minha ala taqiya waaw <laughs> ah. <laughs> wala al-imam abu ishaq al-Jawzani wala rahimallahu baqiya rek ma kana yubali idha wajada khurafatan amman ya'khudhu fa in fa in haddatha an thiqat fala ba'sa bi mu ne Baqiya waaye yàlla yàlla yërëm Baqiya rek <laughs> kii moo ko doon loolu al boo demee siyaru a'laami nubala mu ngi indi wax jooju di ko toxal <laughs> mu ne waay waay waay rahimallahu Baqiya waay waay yàlla yàlla yërëm Baqiya waay moom de doon loon faale bu fekk bu fekkee wax yoo xamante ne yu jaarul woon na quoi waaw <laughs> ana ci kan kan kan kan la ko jële mooy yoo xamante ne nii doo waaye yow waaw da nga lii daal saway saway lii ay xuraafaat la quoi ay mit mooy yoo xamante ne da koy dégg mu yoo xam ne ay ay ay ay ay yoo xam ne daal mooy day day kii waaw nga xam ne raisonnable dara ay nettali yoo xam ne day day extraordinaire mooy rek yi nga xam ne euh, moom la xeetu gàmmukat yi bëgg rek waaw <laughs> waaw yow booy jàpp mbir yoo xamante ne teguwut ci dara lu dul ci xelu ko koy xalaat ay nettali yoo xamante ni à dormir debout la mu ne moom moom moom moom yàlla na ko àll yërëm mooy yoo xamante ne ay nettali yoo xam ne non seulement da reetaan loo mais man na laa jooy lool wala ndax ndax ndax ndax yéemu ci ni mu nekk ay kàcc quoi <laughs> mu ne moom moom moom moom doonul woon seet fu mu ko fekk rek day jël waaw du seet ci kan la koy jël waaye nag bu dee nettali na ci ñu dëgër baax na waaw baq yaa ngoog kon eh, baqiya muy baqiyatu ibn al-Walid rahimahullahu tabaraka wa taala génnaat na lan cent quatre-vingt-dix-sept eh, rahmatullah comme ñoom Sufyan am ñu ne cent quatre-vingt-dix-huit Sufyan ibn Uyayna oh, rahmatullahi alayhi eh, kon baqiya an ibn Thawban mu jële ko ci doomi Thawban ni Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban al-Anasi rahimahullah ñi ne al-Absi la ad-Dimashqi ash-Shaami ad-Dimashqi al-Khuraasaani al-asl az-Zaahid moom nag saduq la euh, bari lu mu doon juum voilà moo tax moom euh, problème la <laughs> cent soixante-cinq la génn àddina rahimahullah ñu ne cent soixante-sept rahmatullah alayhi an abihi kon ibn Thawbaan kon gis nañ ko Abdullah Abdurrahmaan ibn Thaabit ibn Thawbaan an abihi mu jël ko ci baayam mooy Thaabit ibn Thawbaan Euh, euh, ibnu Thawban wa Abdurrahman la tuddoon voilà ibnu Thabit ibnu Thawban an abihi baayam mooy Thabit ibnu Thawban al-Anasi ñi al-Absi ash-Shami rahimahullah kañ la ganaat na kañ la génnaat na loolu gisuma ko rahmatullah alayhi mu ne yaruddu ila Makhul moom nag mu ngi doon delloo wax ji ci Makhul min gis taye di Makhul ash-Shami al-Qurashi mawlahum Abu Abdillah moo nettale woon keroog hadiis Sayyidina Salman bi voilà radiyallahu ta'ala anhu ah. Ah, léegi muy abu abdillah ñi ne abu ayyub ñi ne abu muslim ra al misri yu dëkkoon fële Sham ah, Dimashq am nañu ne Misr la ne woon rahimahullah génn àddina dañ ci wute cent douze ñi ne cent treize ñi ne cent quatorze ñi ne cent seize ñi ne cent dix-huit wallahu ta'ala a'lam léegi <coughs> ilaa léegi lii tam muy delloo wax ji ilaa Malik ibn Yuxamir mu koy delloo ji ko ñu naan Malik ibn Yuxamir nii ne Uxamir ñii ne ibnu Uxaymir as-Saksakiyu al-Alhamiyu al-Himsiyu al-Yamamiyu rahimahullah nekkoon ki nga xam ne àndandoo Seydina mu muxadram la woon la boroom Taqribu at-Tahdhib am na sax ñu ne moom saxaaba la woon mooy fekkoon na jamono en tout cas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi est loolu wute la ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku mel ni imam Ibn Hibbaan nee na moom kii lahu suhba ah. voilà après mu delloo ko boole ko ci taabi'iin yi boo tax loolu wuute la daal voilà wala imam Zahabi mu yu yuqaalu lahu suhba voilà wa kaana thiqatan kabira al qadri ah, ah, mu ngi noonu mu ne moom nag ku dëgër la woon ku rëy dayo la woon rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu am nañu ne saxaaba la muy Malik ibn Yuxamir rahimahullahu taala génn àddina la soixante-dix rahmatullahi alayhi nekkoon àndandoo Seydina Muaz ibn Jabal anna Muaz ibn Jabalin kene Seydina Muaz ibn Jabal di Muaz ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn A'iz ibn Adi ibn Ka'b ibn Amr radiyallahu anhu Abu Abdurrahman al-Khazraji al-Madani al-Badri al mooy boo yenu euh, xam euh, drapeau boroom xam-xam yawmal qiyaam rahimahullah génn àddina fa bilaadu Shaam euh, ci xilaafa Seydina Umar la 18 am ñu ne la 17 radiyallahu anhu haddathahu mu ne Maalik ne Seydina Muaaz moo ne annahu kana sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qaatala fi sabiilillahi fuwaqa naaqatin faqad wajabat lahu aljanna wa man saala allaha alqatla min nafsihi saadiqan thumma maata aw qutila fa inna lahu ajra shahiid mu ne zaada ibnu al-Musaffa min huna wa man juriha jurhan fi sabiilillah aw nukiba nakbatan fa innahaa tajii'u yawma al-qiyaamati ka-azri maa kaanat lawnuhaa lawnu az-za'faaran wa riihuhaa riihu al-misk wa man xaraja bihi xuraajun fi sabilillahi fa inna alayhi taaba shuhada voilà kon gis nga al imaamu an-Nawawi rahimahullah kii euh, euh, kii euh, al imaamu Abu Daawuda rahimahullah daf ko indi lu gën a gudd kon mu ne Seyna Muaz nañ gis lépp mu ne Seyna Muaz de radiyallahu moo leen doon nettali di wax ne mu ne Seyna Muaz ibn Jabal radiyallahu moo leen doon nettali kene dégg na yeneen saa salaam muy wax ne man la képp ku xare fi sabilillahi ci yoonu yàlla fu waaqa naaqa lu tolloog li ñuy jamono ji ñuy ratt di pause ki nga xam ne mooy gëléem gi waaw yi naaga la wax mooy gëléem gi ku jigéen gi faqat kooku de lu néew loolu nag la faate la la fekk ci toolu xare la fa paase kooku wajabat lahul janna borom bi nga xam ne dara warul moo warlul kooku aljana wa man sa'ala allah képp ku laaj yàlla al qatla uh, ñu faat ko eh, eh, mooy qatla mooy faatu ci yoonu yàlla fi min nafsihi ci boppam saadiqan waaye mu dëggu summa maatam mu faatu noonu même bu dee ne ko waaye yàlla xam ne ne dëggu na même bu faatoo euh, mère naturelle wala ñu faat ko kooku day am darajaay li nga xamante ni mooy shahid allahu akbar allahu akbar waaw kooku aw qutila wala ñu summa maata aw qutila ndax lan yéenee ma ko yóbbu loolee fa inna lahu ajru shahid ñaar ñi ñëpp dañuy am sa payu xam ne ci toolu borom bi tabaaraka wa taala lañu la faate mooy lan euh, euh, euh, mooy day am kon darajaay shahid voilà même bu dee ci lalam la faat day am darajaay shahid rawatina nag ki nga xam ne moom dañ koo faat ci toolu xare ndax da koo ñaanoon saxaada dëggu ndax képp ku ñaan shahada dëggu ci borom bi dina la jox darajaay shuhada yi comme kama qala rasul aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam moo mais nag nga dëggu ci voilà mu ne zaada ibnul Musaffa mu ne sama sëriñ beneen bi nga xam ne mooy ibnul Musaffa di Muhammad ibnul Musaffa ibn Bahlul moom nag rahimahullah moom imaam Abu Dawud mu ne kanta moom daf cee yokk loo xamante ne eh, Hisham ibn Khalid Abu Marwan moom yokk ko ci woon mooy lan mu ne mun hunaa ci fii bi mu waxee lii da cee yokk waman juriha jurhan képp koo xam ne wala jarhan wax nañ la ñaar yi ko baax jarhan allahumma ghaythan mubaraka allahu akbar voilà yéen lay taw taw bu am solo ma sha Allah ci bés yi nga xam ne bés bu màgg la borom bi ghaythan mubaraka allahumma ghaythan mubaraka allahumma ghaythan mubaraka kon mu ne ajnu sayfi amin mu ne moom kanta moom min huna fii dafay indi waman juriha jurhan fi sabilillah képp nag koo xam ne gaañ nañ la ab gaañ ci yoonu yàlla aw nukki ba nag ba wala boog mooy gaañ biñ la waxoon ci noon bi la jógee wala boo xam ne jógewul ci noon bi fa innaha dëgg-dëgg kookee mooy gaañam boobu yow bu dee ne xoola mooy liñ doon wax sànk da koo delloo ci gaañ-gaañ bi nga xam ne noon bi taxul waa kon lan ngay xalaat bi nga xam ne nag yow noon bee tax boobu kon noo ay dama jàam dina tinaar ri waaw <laughs> voilà loolu benn déggéen la mu am ci fa innaha bi fa innaha taji'u yawma alqiyamati ka aghzari ma kanat lawnuha lawnu za'faran wa rihuha day dikk lu gën a bari lu mu nekk couleur bi yor couleuru safran muy za'faran euh, xet ga nag yor xetu misk mu ne wa man xaraja min xura min bihi xuraajun képp nag koo xam daa génn xuraaj xuraaj mooy loo xam ne ab dëtt waaw mooy yooyu di génn euh, mooy xuraaj nga xam ne euh, daa amoon gaañ après mu mu mu mu am ab taab dë dëtt bi di génn ah ak yooyu daal di génn ci ci ci yaramu nit ki loo xam ne du deret yooyu noonu mu ne lépp koo xam ne nag lu dol noonu lu mel noon génn nag ci moom waaye te la ko waral fii sabilillah ci yoonu yàlla la ko amee woon fa inna alayhi ah mooy dem na xare ji waaye faatul mu ñibbisi waaye am fay blessure mu def ay taab fii wala góom ya jekki-jekki di di di di funki après dëkk jay génn mu ne loolu fa inna alayhi taba'u shuhada loolu marque la kaska la bu borom di def kene lii nii day wane ne lii mandarga la buy wane kii moom am na darajaay martyr ñi nga xam ne loolu doy na leen seede ci seen kanamu borom tabaraka wa taala voilà nii la ko al imaamu Abu Dawud nekk ah al imaamu ah, ah, ah, at-Tirmidhi mi ne moo ko ndi waxaare yëral ko moom comme nii ko imaamu euh, an-Nawawi indi moom ay kàddoom landi mu ne moom abwaabu fadaa'ilil jihaadi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii man yuklamu fii sabiilillah mu ne haddathanaa Ahmad ibn Mani' mu ne moom al-imaam Abu Iisa at-Tirmidhi mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ahmad ibn Mani' di Ahmad ibn Mani' ibn Abdirrahmaan Abu Ja'far al-Baghawi al-Haafiz rahimahullahu ta'aala génn àddina la 244 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Rawh ibn Ubaada mu nekk wa nettali ma Rawh ibn Ubaada de Rawh ibn Ubaada ata Ahmad ibn Mani' rahimahullah thiqatun haafiz la borom Taqrib at-Tahdhib wax xam nga fee baqiya xame léegi nag comme kay Imam Tirmidhi nee na hadith bi hasanun la léegi nag ñu xool mais est-ce que loolu hasan la dëgg-dëgg léegi <laughs> moom mu ne haddathana kon Ahmad ibn Mani qaala mu ne haddathana Rawh ibn Ubaada mu ne ki leen nettali mooy Rawh ibn Ubaada ibn al-Alaa ibn Hasan ibn Amr ibn Marsad al-Qaysi Abu Muhammad min Abu Abbaad rahimahullahu ta'aala génn àddina la 205 am ñu ne la 207 imaam al-Haafiz mu ne thiqatun faadil lahu tasaanif ku dëgër la woon ku baax am na sax ay taalif na ay téere kon kooku taxatul ñuy wax qaala mu ne haddathana ibnu Jurayj mu jëlee ci kuñ naan ibnu Jurayj yàgg nañ ko gis di Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñi Abu Khalid rahimahullah al-Umawi gane àddina la quatre-vingts génn la cent cinquante ci wute bu ci am rahmatullah alayhi moom kenn du ko laaj kenn du laaj kooku eh, mooy kan voilà moom fiqatun fadil kenn du laaj ay mbirum ibnu Jurayj an Sulaymaan rahimahullah an Sulaymaan ibn Muusaa mu jëlee ku ñu naan Sulaymaan ibn Muusaa al-Qurashi al-Umawi mawlaa Abu Ayyuub ñi na Abu Rabii' ñi na Abu Hishaam ad-Dimashqi rahimahullah génn àddina la cent quinze am ñu ne cent dix-neuf imaam euh, al-Haafiz ci Taqriib at-Tahziib mu ne saduuqun faqiihun fii hadiisihi ba'du liin waaw mu ne Eh, moom ku dëggu la eh, ku dégg fiq la ci xadiisam na am na benn faiblesse bu ak nooy ju ci am mooy kon lii ça passe parce que ñeneen ñi fële voilà dañuy xamal ne kon baqiya loolu du lu mu eh, noonu noonu quoi lu xam ne voilà an Maalik ibn Yuxaamir mu jëla ko ci Maalik ibn Yuxaamir muxadram ñenn ñi nee nañ saxaaba la ñooñ taxul ñuy wax kon ba pare ku dëgër la woon sax ab abudul loolu rahmatullahi alayhi as-Saksakiyu al alhaani alhimsi alyamami nekkoon saahibu Muaaz ibn Jabal doon ànd ak Seydina Muaaz radiyallahu anhu Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qaatala fi sabiilillahi min rajulin muslimin fuwaaqa naaqatin wajabat lahu aljanna wa man juriha jurhan fi sabiilillahi aw nukiba nakbatan fa innahaa tajii'u yawma alqiyaamati ka aghzari maa kaanat لونها الزعفران وريحها كالمسك waaw léegi nag kon imaam at-Tirmidhi nii la après léegi nga ne mais ana xadiisun xasan bi ñu ne la ñun de bu euh, bi ñu yor ah Abu Hurayra la ne haaza xadiisun Ah, waaye bii nii ñun ci li nga xam ne moom lañ ci yor version bi ñu yor euh, lii rek la indi mooy waxu ci dara voilà moom al imaamu en tout cas ci bërëb bii nii euh, moom waxu ci euh, dara moom al imaamu at-Tirmidhi lool nag ñàkkul ne te loolu mooy dëgg-dëgg mooy li am version bi nga xam ne moom la ci al imaamu kii Euh, at-Tirmidhi euh, an-Nawawi moom bi mu ci yor am na ci loolu fi nga xam ne loolu lay wax noonu rahmatullah alayhi mais hadith bi loolu de toute façon euh, même imam al-Mubarakfuri non kii hmm? moom dane a ah, dane kii hadith bii nii al imam Abu Dawud solo na ko an-Nasa'i comme niñ ko wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihi mu imam Ibn Hibban de mu solo na ko ci sahiham waaye na ko noon al-Hakim imam al-Hakim na ko yor Mustadrak wa qaala saxiixun ala chartihima mu ne saxiix dafa wér ci chartu ñaari téere yi muy sax imaamul muslim ak al-Buxaari muslim mu ne naka nii fi targhib boo demee ci targhib téere al-Mundiri bi nii la ko fa tudde mooy xadis la boo xam ne xadis la bu wér wallahu taala alam léegi kon ginnaaw loolu jàngat yi ak lëkkaaleem ak buntu bi euh, d'abord mooy di wax ngëneelu li nga xam ne mooy jihaad Seydina Muaaz di ñu jëleel ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam radiyallahu taala anhu mu ne eh, eh, <laughs> mu ne yeneen saa salaam nee na képp koo xam ne daa génn xare ci yoonu yàlla même bu dee ne lam fa def li mu tollool mooy jamono ji nga xamante ne nii eh, tuuti naa tuutee tuutee tuutee tuutee tuuti ah même jamono ji nga xamante ne moom la ñuy ratt ab gàtt di xaar tuuti muy ci waat ngay rattaat lu toll noonu ku ko def ci yoonu yàlla kooku borom bi nga xam ne la dara warul moo la waral ajjana loolu du ngëneel léegi ngëneel la ngoogu loolu mooy ku koo xam dafa xare waaw waaw loolu moo tax euh, en plus ak ak darajaay soxba Abdallah ibn Mubarak rahimahullah al al-alim al al-alam waaw borom xam-xam ba nga xam ne mooy doj wa montagne ba drapeau bu féete nit ñi kaw waaw al al Marwazi borom kitaabu zuhd keroog bi nga xam ne ci lañ ko laaj naan ko Seydina Omar ibn Abdul Aziz ñuy wax ñeenteelu xalifa moog Seydina Muawiya <laughs> kan moo gën xam nga rek gars yi dañoo neex quoi <laughs> Seydina Abdallah ibn Mubarak ne eh, eh, Seydina Muawiya eh, benn xare bu mu fekkee ànd ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam poussière boobu jógee ca toolu xare ba dugg ci. bakkanu warwaay wam waroon muy gëléem nga wala mbaam ma wala li nga xam ne mooy fas wa loolu moo gën a Umar ibn Abdul Aziz ci boppam waaw <laughs> aw kama qaala waaw loolu moo tax nit ñi dañoo dañu xamul dañu ñàkk xam quoi dañu ñàkk xam dañuy gis nit ñu extraordinaire dëgg dëgg xam nga Umar ibn Abdul Aziz sa waay il était extraordinaire sur tous les domaines lépp domaine lu ba pare ne woon xalifa bañ koy wax xa cinquième xalif te nekkul ci ordre bi nekkul mooy cinquième tellement ni mu niroon ak maamu Seydina Umar ibn Umar ah, ibn al-Khattab radiyallahu anhu mi juróom mi nga xam ne mooy maamu yaayam voilà mais loolu ñu bari boo seetee rawatina suñu doomu jamono si ça dañuy gis Serigne diw bari nay jaloore nangam ak nangam bind na yenn wax na leen ci woppam léegi gaa yi jàpp ne kooku loolu tax na moom ginnaaw yeneen tubaab yi moo ci tegu loolu nag ak ñàkk xam la. waaw ak ñàkk xam dëgg ñi xam nag ñoo leen war indiwaat waaw ndax su adab la ngay wax loolu di jàpp ne am na kenn koo xamante ne nii amul darajaay saxaaba ak nu mu man di tollu wa awliyaa u yépp yu yàlla yépp kenn du ci saxaaba buñ leen tegoon ci balance benn saxaaba moo leen ëpp doole ñoom ñépp ñoom koo fondi waaw loolu dafa nekk lu leer nañ waaw dafa nekk lu leer nañ gis nga awliya yi boo déggee yi ñuy wax ci seen xaq di wax yooyu seen biir dañuy wax ah du dul façon ñoom saxaaba yi dañu leen a sutlees xamuñ leen exactement am na luñ xam ci ñoom mais réalité saxaaba ci boppam da leen a réer c'est ça la réalité waaw gis nga niveau bi la féete kaw bu la ci yàllay may day am lum la ciy war waaye réalité dëgg dëgg loolu mooy da lépp yàlla wonu la kon nag nañu yem te lem suñuy laaf te xam suñu bopp <laughs> humu sahabatu radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum allahumma ij'alnaa ma'ahum fii jinaanika al-'ulaa ma'a habiibika al-Mustafaa rasuuli rabbil 'aalamiin alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'iin kon mooy ki nga xam ne daa xare ci yoonu yàlla lu toll ni lu mu néew néew néew la la bëgg a wax foofu naaqa bi loolu benn kii da la wax lu mu néew néew néew même bu doon lu toll noonu waaye tekkiwul ne lu gën a tuuti loolu yàlla du non booy da laa bëgg a wax euh, misaal la mu ñuy joxe pour waxe loo xam ne dafa tuuti waaw waaw gis nga kooku wajabat lahul janna kooku àjjana war na ci moom jeex na borom bee ko def rek léegi yow après lu mu def ci ginnaaw yi nga nekk di di ci dugg di wax ay yoo xamante ne yow ci biir da ngaa jàpp na du yoon yow koo xam ne yàlla nee na wajabat lahul janna waaw dëgg la du def loo xamante ne nii euh, euh, ci biti nii sariya da koy bañ ñu koy màggal déedéet dinañ ne non lii nag moom waruñ ko cee roye jàngam waaye bëgg jàpp lool ne lay day wane ne léegi baaxatul loolu ak cànkute la ak ñàkk xam dara la voilà mu ne waman jurexa lool mooy kii xare kanta ki nga xamante ne nii nag moom daa gaañu dem na xare ji wala mu gaañu ñu gaañ ko noon bi gaañ ko ci yoonu yàlla wala boog loo xam ne sax du noon bi kooku loolu day dikk yawmal qiyaam dina bari nga xam ne day feeñ ñépp gis ko ca mawqif wax xam ne kee ñooy ñi nga xam ne ñoo jaayoon seen deret ngir seen borom ñee ñooy suhadaa yi boroom seede yi nga xam ne ñoom soxla soxlawuñ nit ñi taxaw di leen seedeel voilà ba pare xet googu wax nañ la day diffuser ci jamono jooj ñuy xeeñ xeeñ am xet gu neex te ku leen ko may mooy shahid bi allahu akbar ba pare loolu di wane ak ngëneelam ci biir ña nga xam ne ñoo fa nekk yi ko borom bi defal kon nag fadlu baabu fadlil jihaadi wallah ak yeneen yi nga xam ne riwaaye gis nga riwaaye imam abu daawuda bi rahimahullah koo xam ne sax góom bi ñëwoon na euh, yow bu dee góom bi nàcc na mais bu ñëwee sax ba nekku taab Euh, wala taam wala loolu bu am ko ci dëkk jooju di ci génn sax borom bi tabaaraka wa taala da ko ciy defal nee na loolu daa nekk loo xamante ne nii taaba ash-shuhada kaste la loo xam ne wane lii moom du deñ loo xam ne fu ñu ko gis sa mawqif nga xam ne ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom la borom bi tànn belli leen ci biir jaam yi boole leen ci ñi nga xamante ne ñooy shuhada alhamdulillah yi nga xamante ne nii yurzaquna borom bi ñoo leen di wërsëgal kon nag loolu